أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة inna alladina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina fi naari jahannama xaalidina fiha ulaika hum sharru lbariya inna alladina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayru lbariya jazaa عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم jazakum allah xayran fii damm yi buñ koy madda maanaam uu la uu du oo du du du par exemple lam yakuni alladhina kafaru kafaru alladhina inna alladhina amanu inna alladhina amanu wax o o boobu amul ci arab amul ci alxuraan amul ci arab waaw wolof yi ñooy jàngee noonu ak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 du gisoon nañ ci bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci kabbar yi ñuy kabbar ca minan maanaam fan yi nga xam ne moom la ñuy def minan ak suñu sëyee di jëm ci arafa comme li nga xam ne noon lañ ko gise woon ci li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ñu wax ne foofu la ka takbir yi di tàmbalee naka noonu gisoon nañ tamit masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju woon gisoon nañ ci xadiis wax yi nga xam ne maanaam noonu la Seydina Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu doon defee naka noonu sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nga xamante ne radiyallahu anhu maanaam ci suba gi maanaam fu mu toll da ko daan mën a def da daan mën a teg kabbar naka noonu sayyidat Maymuna radiyallahu anha daf daan kabbar bisub tabaski naka noonu jigéen ñi dañ daan kabbar ci ginnaaw euh, al imam Aban ibn Usman ak sayyidna Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhum maanaam ñoom mun ci bis yi nga xamante ne moom mooy ayyaamu tashriq ci guddi ànd ak maanaam jigéen ñi dañ daan kabbar di ànd ak góor yi ci biir jàkka ji gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la ko Muhammad ibn Abubakar as-Saqafi solowee ci moom ñi nga xamante ne ñoom dañ daan euh, dañ dañ dañ dañ daan jàng tàngal lay ne dañ daan jàng euh, ñoom euh, Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne ñoom dañ daan euh, dañ doon ta dañ doon wax ne yéen jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñi daan talbiya dañ daan talbiya di wax labbayka allahumma labbayka ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan kàbbar dañ ko daan wax itam te kenn daanul di ngat moroomam naka noonu gis nañ ci hadith Seydina Sayyidatu Ummu Atiyya radiyallahu anha bi nga xamante ne ci la doon wax naan jigéen ñi dañ leen daan digal jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci jànq yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy gis mbërëg ñuy julli ci maam ñu nekk ci ginnaaw nit ñi euh, bisub ayit ñu génn ñuy kabbar ci kabbar gi nga xamante ne moom la jigéen góor ñi di kabbar ñuy ñaan itam ci ñaan yi nga xamante ne moom la ñuy ñaan ñu yaakaar ne barke bi nga xamante ne moom moo nekk ci bis boobu ak laab gi nga xamante ne moom moo ca nekk gisoon nañ ci bunt bi nga xam ne moom mooy wax ne baabul salaati ilal xarbati yawmal iid bis bi nga xam ne moom maanaam buntu bi wax ci wàllu julli ci euh, xeet ci bisub iid euh, gisoon ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar nga xamante ne moom xadis boobu moom moo ñëw tamit ci buntu bi ci tegu mooy baabu xamlel an xamlul anazati awil xarbati bi nga xamante ne moom mooy wax ci yanu bi nga xamante ne moom la ñuy yanu al xarbat ak al anaza bisub iid maanaam loolu eh, te te ñu koy teg maanaam ñu koy ñu koy tamit samp ci kanamu imam bi eh, loolu tamit gisoon nañ ko buntu boobu hadith eh, sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma ci ñaari buntu yi yëpp ñu ne dañ yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan julli bisub eed dañ ko daan indil li nga xam ne moom mooy anaga wala boog ñu indil ko li nga xamante ne moom mooy xeej bi ñu samp ko ci kanamam mu mu mu julli maanaam daadi ci jublu mu nekk saatiram gisoon nañ ci tamit baabu xuruuju nisaa wal xuyu wal xayyad ilal musalla buntu mi nga xam ne mooy wax ne jigéen ñi génn gi ñuy génn ñoom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ñi ñi ñi gis mbaax maanaam te moom ñu jëm ci julli ga ma te maan ci loolu li nga xam ne maanaam moom mooy zikrul xaas ba'dal aam la maanaam mooy jigéen ñi ñi gis mbërëk ci ci biir lañ bokk maanaam euh, loolu ñu gisoon ci hadith sayyidat Ummu Atiyya bi radiyallahu bi nga xam ne moom lañ gisoon léegi ne ñoom dañ daan génnu di dem ci euh, julli kaay ba ci bisu eid yi te ñi nga xamante ne ñoom ñooy nag ñi gis mbërëk ñoom dañ daan beru euh, julli kaay bi naka noonu gisoon nañ ci baabu xuruju subyaani ilal musalla buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci génn gi xale yi di war a génn jëm tam ñoom itam ci julleekaay bi ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu mu àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu moom fekk na boobu gone la mu bisub euh, ak bisub korite mu daa di julli yenente bi sallallahu alayhi wa di julli topp daa di xutba euh, daa di ñëw nag ci jigéen ñi daa di leen di waar fàttali leen naka noonu mu digal leen sarax léegi ñu war a gis ci baabu istiqbaalil imaam an-naas fii xutbatil iid baabu buntu istiqbaali Eh, jàkkaarloog nga xam ne moom lay jàkkaarloog moom lay jàkkaarloog ak imaam imaam bi imaam bi jàkkaarloog gi muy jàkkaarloog annaasa nit ñi fii xutbatil eed ci xutba yi bisu eed loolu eh, li nga xamante ne moom mooy moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ginnaaw ba indi woon na ko ci kitaabul jumaa di wane ne képp koo xamante ne day xutba day jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñooñu lay xutbaal eh, ñoom ñu daal di koy wër jàkkaarloo ak moom loolu mu leeraloon ko ci kitaabul jumaa waaye fii tamit mu indiwaat ko leeral ko donte xutba yi ñoom ñoo bokk atte waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi fii ngir bañ nit ñi yaakaar ne comme que jullig eet maanaam dafa wuuteeg jullig xutba jullig jullig euh, ajjuma ci ne euh, xutba bi lañ bu dee jullig ajjuma xutba bi la ñuy njëkk a bu dee jullig eet moom maanaam julli gi la ñuy njëkk beneen bi ci des moom mooy ne nit ñi koy jullee tamit du benn loolu moo tax moom al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii di leeral ne maanaam benn la maanaam ci bu dee ci atte yi nga xamante ne ñoom ñoo war ci yenn yu bëree bëri ci atte xutba yi benn la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon de xutba yi ci ayet maanaam ak yi benn la lu dul rek ne ci ayit dañuy tàmbalee xutba yi maanaam xutba ñaari xutba yi benn bu ci nekk dañ ciy tàmbalee wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar maanaam ñetti yoon laataa ñuy yeggale li nga xamante ne moom mooy xutba bi mu ne qaala abu sa'id mooy sayyidna abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaama taxaw na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muqaabilan naasi muy jëma daa di jàkkaarloo nit ñi loolu eh, hadis la boo xamante ne Eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala eh, maanaam indi na ko ci baabul xuruuj ilal musalla maanaam di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, mu ne comme ni nga xam ne loolu gisoon nañ ko ci buntu yi nga xam ne ñoom ñooy weeso woon bu ñu xoolee fukki buntu ci ginnaaw mooy fi muy waxee banaan summa yanfarifu fa yaqumu muqaabilan naas maanaam bi mu jullee ñaari rakkaay ba noppi dafa daal di ku nag taxaw daal di taxaw xutba maanaam jàkkaarloo ak nit ñi loolu euh, kon gisoon nañu ko maanaam xadis boobu nag moom lay junjaat fii mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab li haddathana abu nu'aym al imam al fadl ibn euh, dukayn euh, rahimahullahu taala mu dakantalam kon nekk abu nu'aym moo tax imam al buxaari lu ci ëpp moom lay koy indee mooy abu nu'aym al mulaa'i al kuufi rahimahullahu taala de imam ci waa kuufa gane adduna fa téeméer ak fanweer ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeent imam al-Bukhari kon moom moo solo ci moom lu bari moom rek moom moo solo ci moom maanaam ci waa ashaabu kutubu sitta te sëriñu imam al-Bukhari yu mag yi la bokk waaye euh, moom waaye yeneen ci des ci waa waa ashaabu kutubu sitta solool nañ ko euh, ay hadith comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisewoon mu ne qaala haddathana Muhammad ibn Talha te mooy Abu Abdullah Muhammad ibn Talha ibn Musarrif Uh, al-Yaami rahimahullahu taala moom tamit nekk imam ci waa Kufa uh, rahimahullahu taala moom mu ne an ay hadisam ni ci kutubu sitta an Zubayd te mooy Abu Abdurrahman Abu Abdullah Zubayd ibn al-Harith ibn Abdul Karim Euh, moom it di waa Kufa taala génn adduna téeméer ak ñaar fukk ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi wa alihi ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moom tamit gisoon nañ ay jalooreem ci suñu jotaay yu mu ne an Sha'bi muy al imam Abu Amr ah, Amir ibn Sharahil ibn Abd al-Sha'bi rahimahullahu taala de Abu Amr al-Hamadani di waa génn àdduna ñaar fukki at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñett ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an al-Barra ibn Aazib radiyallahu ta'ala anhuma Abu Umaara Abu Amr wala Abu Tufayl al-Barra ibn Aazib ibn al al-Ansaari al-Haarisi di Aws naka noonu waa Madina la gannaaw ga mu nekk waa Kuufa génn àdduna juróom ñaar fukki at ak ñaar ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta mu am ñetti xadis maanaam ñetti téeméer xadis ak juróom moom mooy musnadam imam al-Bukhari ak imam Muslim wéetoo nañ ci ñaar fukki xadis maanaam dëppoo ci ñaar fukki xadis ak ñaar imam Bukhari wéetoo ci fukki xadis ak juróom imam Muslim wéetoo ci juróom benn xadis ci xadis sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na xaraja génn na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yawma adha bis bi nga xamante ne moom mooy euh, Euh, bisub euh, tabaski yawmu adha bisub tabaski ilal baqi' ca pàkk ga maanaam fa salla mu daal di julli rak'atayn ñaari rakka summa topp aqbala mu daal di dëgmal alaynaa ci ñun maanaam mu jàkkaarloo ñun bi wajhi ci xar kanamam ga sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon lii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci buntu bi man mu ne wa mu ne inna awwala nda naka njaal beenag nusukanaa suñ nusukanaa jaamu yàlla yii ñi fi yawminaa haaza ci suñu bis bi an nabda mooy ci ñu tàmbali bis salaati ci di julli summa ji narji ñu daal di delloo fa nan xara ñu daal di loj maanaam ñu daal di ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy euh, bu dee la ñu loj leen wala boog xar yi ñu rendi leen maanaam wala boog bëy yi kon loolu moom moo tax imam al Bukhari wala nag yi tamit maanaam loolu tamit moom mooy li imam al Bukhari rahimahullahu taala indi woon na benn bu ci nekk ci ak njàngat bi nga xamante ne moom moo ci am e, ci ne li nga xamante ne moom la ñu war a njëkk a toppatoo ci bis boobu bu ñu xëyee rek mooy dem julli ji ginnaaw ga ñu daal di dem lojo ji maanaam rend yi nga xamante ne moom mooy xaru tabaski e, léegi nag après leneen la ca des nag ku nekk am nga lu la neex nga mën koo def ci sa ay bës waaye daal bis yooyu tamit mu nekk bisu feet mu nekk bisu xeetu bàyyeeku nekk tamit comme ni ko yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam yawma aklin wa shurbin bisub lekk la ak naan mu nekk bis tamit yoo xamante ne dafa xaraam ñu ci woor comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon mu ne fa man faala képp koo xam ne def na zalika loolee faqat dëgg-dëgg waa faqa dëppoo nag sunnatanaa suñu sunna suñu yoon wi nga xam ne moom la ñu tegu ñun jullit ñi waaye wa man zabaha képp koo xam ne nag rendi na qabla zalika lu juuti loolu mooy lu jiitu ñu julli fa innama li am ba des mooy ne huwa loolu daal say un mbir la rek maanaam mooy yàpp rek la boo xam ne ndawal la loo xam ne ajjalahu da koo gaawee li ahlihi ñeel ñoñam ñeel waa këram ñeel njabootam waaye laysa waaye déet mi nan nusuki ci xeetu jaamu yàlla gi fii shay'in ci dara maanaam moom amul tabaski fa qaama til ba mu waxee lool nag fa ci la taxawee rajulun benn waaye fa qaala mu ne ya rasulallah eyow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam inni nak man zabaxtu rendi naa wa indi te nekk nag fi man jazaatan maanaam ak maanaam euh, xar mu matut wala ba bëy bu matut maanaam euh, ko xamante ne matut li nga xamante ne moom mooy euh, Euh, ne at yi nga xamante ne moom la war a mat xayrun waaye nag moom moo gën min musinnatin ci at ci gël ci ci xar yoo xamante ne euh, am nañu ñaari at wala boog jëm am nañu ñaari at jëm kaw wala boog bëy bu am ñaari at jëm kaw qaala mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam sax maa ab bëy ci ab bëy la sax maanaam ci euh, maaz la maanaam xeetu bëy la mm-hmm. qaala mu ne ko isbaha nang ko rendi wala tafi waaye nag dootul doy an ahadin wëlif keneen ba'daka sa ginnaaw comme niñ ko gise woon ne loolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek la ko daga daganalal te niñ ko gise woon tamit moom mooy sayyidina Abu Burda ibnu di ibnu Niyaar la ta ta'ala anhu hadith bi gisoon nañ tamit li nga xamante ne moom moo aju woon ci taxrij bi hadith numéro 951 955 965 neuf cent soixante-huit daan ci gisaat benn yoon insha allahu taala ci téere bi muy neuf cent quatre-vingt-trois léegi euh, naka noonu euh, dinañ ko gisaat nag hadith numéro cinq mille cinq cent quarante-cinq cinq mille cinq cent cinquante-six cinq mille cinq cent cinquante-sept cinq mille cinq cent soixante cinq mille cinq cent soixante-trois ak six six cent soixante-treize li nga xamante ne moom moo def ci wàllu taxrij bi euh, tamit gisoon nañ ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom def imam ibnu maaja rahmatullahi ala al jami' mu ne baabul baabul alami allazi bil musalla baabu buntu al alami mandarga allazi bi nga xam ne bil musalla moom mooy nekk ci julleekaay ba maanaam e, li nga xamante ne e, moom mooy mandarga gi nga xamante ne moom moo fi nekk te moom mooy bërëb bi nga xam ne maanaam moom mooy maanaam place bi nga xamante ne moom la ñu jullee dafa wara nekk tamit loo xamante ne day ràññeeku ba ñu xam ne place sàngam la place na maanaam bërëb sàngam la waaye bu nekk rek place boo xamante ne lañ naan rek masalan ci suba euh, julli tabaski la am na daañ ko defee ci pàcc bi ci dëkk bi maanaam pàcc bi ci dëkk bu fekkente ne ay pàcc yu bëri la te xamuñu fan la lool day daal di tax ba kenn du mën a maanaam nit ñi di laaj fan laaj naka laak yu mel noonu wala boog tey buñ nee day ci gymnase bi lañ koy defee maanaam suba julli dana am ne ci gymnase ba lañ koy defee loolu buñ ko waxee day daal di nekk wala ci stade ba lañ koy defee loolu day nekk loo xamante ne ak lënt lay am maanaam bu fekkente ne dëkk bi dafa am ay stades yu bari wala ay gymnase yu bëri maanaam loolu moom moo tax nag mu war a nekk loo xamante ne dafa war a am mandarga buñ koy mën a xàmmeewee su fekkente ne mandarga boobu nag mën naa nekk ci tur bi ci jëmmi boppam waaye mën naa nekk tamit ci jëmmam maanaam fi ñu koy defee mu am place mu am mbir moo xamante ne dana tax ñu mën koo xàmmee comme li nga xamante ne noonu lañ koy gisee ci xadis bi nga xamante ne moom la ñu ñëw léegi moom la ñuy ñëw muy na sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne tamit jotoon nañ ko gis gisaat ko ana qaala bil isnaad muttasil fil kitaab li haddathana Musaddad te moom mooy al imaam Abul Hasan al asdi al basri rahimahullahu ta'ala Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad ibnu Murabal wala boog Mugharbal ah, muy al-Basri ah, génn àdduna ñaar téeméer ak ñaar fukk juróom ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari ak imaam Abu Dawud ñoom solool na solool nañ ci moom lu bari imaam at-Tirmidhi na ko benn xadis imaam an-Nasa'i solool na ko ñaari xadis kon ñu gis ne ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta bam def ci saxiixu imaamu Muslim ak ci sunan imaam Ibn Maaja rahimallahu jamii'a moom mu ne qaala haddasanaa Yahya te moom mooy al imaam Abu Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu ta'ala di imaam hafiz boobu amirul mu'minin moom mi ngi génn àdduna ña ña téeméer at ak ñaar fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Euh, ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an Sufyaan te moom mooy imaam bu màgg boobu rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah Sufyaan ibn Sa'id ibn Masruq ibn Thawr ath-Thawri rahimahullahu ta'ala di waa Kuufa Abu Abdullah di euh, euh, Abu Abdullah ath-Thawri Euh, moom mu ngi gane àdduna juróom ñeen téeméer juróom ñeen fukki at ak juróom ñaar gan euh, génn àdduna téeméer la ak juróom benn fukki ak benn ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom tay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta na qaala haddathani euh, Abdurrahman ibn Abbas te mooy an Naxa'i mooy Abdurrahman ibn Abbas ibn Rabi'a an-Naxa'i ibnu Abis naam Abdurrahman ibnu Abis euh, ibnu Rabi'at an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala génn àdduna téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam comme li nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisoon no qaala nee na sami'tu dégg naa ibnu Abbas waa kay moom mooy ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ha moom mooy Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib euh, radiyallahu ta'ala anhuma mu bokk muy al-habrul umma wa turjumaanul Qur'aan Euh, moom mi ngi génn adduna juróom benn fukki at ak juróom ñett mi ngi euh, gane adduna ñetteelu at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom it ay xadisam nekk ci bu sitta mu bokk sax ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu ëpp lu ñu solo xadis ci sahaaba yi radiyallahu ta'ala ndax ci ci junni xadis ak juróom benn téeméer ak juróom-benn fukk moom mooy ay mus musnadam li nga xam ne moom la imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo moom mooy juróom-ñaar fukk xadis ak juróom imaam al-Bukhari wéetoo ci téeméeri xadis ak ñaar fukk imaam Muslim wéetoo ci juróom-ñeenti xadis ci xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne annahu mu ne mu ne naa kon ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qiila ñu wax ko ne ko ashahidta ndax ndax ndax fekk nga al-iida eid maanaam jullik eid ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne am waawaaw lawlaa bu dul woon makaani sama bërëb mi na sigari ci ndawe ma shahidtu doon ma ko fekke maanaam lii nga xamante ne moom laa ame woon mu ne mu ne mu ne mu ne su fekkul woon ne li ma nekk gone kon doon mu woon fekke maanaam lu bëri ci mbir yi waaye li nga xamante ne moom moo tax mooy fekke nekk gi ma nekk jege yenent bi sallallahu alayhi wa moo tax lu bari mu mën a fekke dëgg-dëgg gis nan la ko yenent bi doon defee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu dëppoog li mu wax ne dafa génn ànd ak xarajtu ma annabi sallallahu alayhi wa sallam génnoon naa ànd ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xataa mbete ataa mu dikkee al alama mandarga alladi bi nga xamante ne inda daari faaf moo nekk fa këru kasiru ibnu salt rahimahullahu taala comme niñ ko gisoon bokk ci kibaaru taabi'iin yi moom musul gisiidu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye ci jamonoom euh, fekkoon na ko mu nekk maanaam mu mu mu mag maanaam mi ngi gane adduna ci jamonoy Yonent bi ci boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye dafa dëkkutoon daa dëkkutoon Madina gannaaw gi ci la ñëw Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam place bi nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jullee foofu nag lu moom ci këram dafa dend foofu moo tax moom moo fa tabax minbar bi nga xam ne moom moo fa am ñu mën a xàmmee li nga xamante ne moom mooy place bi ñuy jullee mu ne fa salla moo tax mu daal di julli su ma topp xataba mu daal di xutba su ma topp ataa mu daal di dikkee an-nisaa nit maanaam moom mooy ne moom yen moom sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa julli topp mu xutba topp nag mu daal di ñëw ci jigéen ñi wa maaxoo fekk mu ànd ak moom Bilal sayyidina Bilal Euh, radiyallahu taala anhu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon fo na mu daal leen di waar wa na mu fàttali leen wa amarahunna mu digal leen maanaam kon loolu moom mooy euh, ni nga xam ne noonu la mbir mi toftalowee mooy daf leen di waar daal leen di fàttali ba pare daal leen di digal waa bis sadaqati ci euh, sarax fara aytuhunna ma daal di leen di gis yahwiina ñuy ñuy ñuy jéng bi ay di hinna ak seeni loxo maanaam ñuy ñëw di joxe Euh, seen ak seen loxo yaqzifunahu ñu koy sànni ñu koy sànni fii euh, saw bi Bilal ci yére Seydina Bilal bi radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisoon ne Seydina Bilal radiyallahu anhu moo tàllaloon loxoom ñu ciy teg seen takkaay ak euh, seen seen jaaray noppi ak seen seen caq seen seen caq yi maanaam yooyu te fekk yenn yi ci ëpp ay wurus la ak maanaam yu am ay yu am dayo lañ maanaam loolu tamit day tegtalee saraxe gi nga xamante ne Euh, moom la maanaam moom la maanaam saxaaba yu góor ñi ak ñu jigéen ñi itam radiyallahu ta'ala anil a ni nga xamante ne noonu lañ nekkee ñu sawar lool ci di saraxe ak ci di def lu baax ak tamit bu leen yenente bi waxee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gaawee li nga xamante ne moom la ñuy gaawee sa la nga xamante ne moom la leen wax ngir ne daf leen a waax ne leen dee leen saraxe rek ñu gis ñoom ñëpp ñu daal di commencé tekki ñenn ñi di tekki seen takkaay yi di joxe ak yu mel noonu gisoon nañ ne loolu euh, maanaam day day tegtale seenu mbaax naka noonu itam day tegtale ne seenu alal bu leen neexee mën nañ koo saraxe te ñu tàggu ñi nga xam ne ñoom ñooy seen borom kër yi maadaama ne ñoom alal ji seenu moomeel la waaye nag loolu dañ koy tënki su fekkente ne maanaam saraxe gi maanaam ak yàq amu ca maanaam joxe bu bëri ji ak yàq amu ca masalan tey su fekkente ne jigéen ji day faral di def masalan fuñ ne xew am na rek mu daal di joxe ndawtal joxe ci dem buñ ne ko ndeyalee mu daal di génnee daal di dépenser lu bare bare ak yu mel noonu nga xam ne alalam bu bëri bëri da ci dugg wala boog daanaka lépp da ciy dem ñu mel noonu moom bu boobaa day daal di ah, yelloo si borom këram mu daal ko koy mën a tere maanaam xañ ko ko te bu boobaa lool mooy li nga xamante ne mooy li mu war a def beneen bi ci mooy wala bokk mu nekk daal maanaam yu mel noonu daal maanaam koo xamante ne wala bokk koo xamante ne foo ko fekk day jënd maanaam day jënd di jënd di jënd di jënd di jënd di jënd di jënd ba du desee dara maanaam ak yu mel noonu loolu tamit bu fekkente ne euh, xeetu yàq bu mel noonu dafa nekk ci ñoom loolu itam day daal di yelloo ci seen boroom kër ñu daal di leen koy tere ñu daal di leen koy xañ waaye su dul loolu bu fekkente ne fekk mi ngi des ci lu normal rek maanaam bu boobaa itam day daal di nekk loo xamante ne Eh, ñoom kenn du leen mën a jiir maanaam kenn du leen mën a téye ñu leen alal ji kat amoo ci sañ-sañu saraxe déedéet seen alal la te loolu mooy li gën ci mbir mi ngir li hadis bi bokk na ci lim koy tegtale beneen mbir bi tamit moom mooy ni mbir moomu xattaa bu dee góor ñi loolu tamit dem def mënef na leen koo def maanaam góor goo xamante ne alal du mu am daal di koy dem dem foowe ko wala alal du mu am dem eh, dugal ko ci ay ay ay ay ay ay shopping ak yu mel noonu ba nga xamante ne alal dootul defeeti dara maanaam yooyu noonu loolu itam day daal di nekk loo xamante ne dañ koy mujj xañ alal bi ngir ne day mujj nekk koo xamante ne day yóbbee boppam ay musiba maanaam te bu boobaa moo tax ñu koy tax jiir maanaam dañuy wut koo xamante ne moom moo koy téyeel alalam naka noonu tamit bu fekkente ne nit koo xamante ne masalan alal ju mu am naane ko wala bokk mu toxee ko wala yu mel noonu kooku tamit dañ koy dañ koy tax jiir maanaam loolu tamit naka noonu xale dañ ko koy def ak maanaam xale boo xamante ne xale bu xàmmeewugul itam dañ koy dañuy jël alal gi duñ ko bàyyee mu koy def nu ko neexee rek di ci dépenser nu mu ko neexee maanaam masalan tey bu ab xale doon nee alal alal ji lu mu mënti bari wala mu tuuti maanaam faaw mu am koo xamante ne mu ngi koy téyeel parce que su loolu daf koy pasar pasaree naka noonu tamit bu fekkente ne nit ki xelam dafa defee maanaam dafa am feebaru xel itam dañ koy téyeel alalam ngir bañ nit ñi nax ko al nangu alal ji wala boog mu dugal alal ji ci loo xamante ne ay caaxaan la yooyu yëpp kon maanaam ci buntu yooyu la maanaam mooy muy góor muy jigéen nag noonu lañ koy defee maanaam waaye nag comme que jigéen ji day nekk ci kilifteefu borom këram loolu moom moo tax borom këram moom mooy nekk responsable ci toppatoo ndax ah, maanaam alal ji bu fekkente ne daf koy pasar pasare di ko yàq maanaam luñ luñ la xam njaay rek mu ne ndeyale nañ ma fii defal nañ ma lii defal nañ ma laa ah, kii rek daal di joxe maanaam ba alal yëpp di dem noonu loolu bu boobaa borom këram war a taxaw nag daal ko koy ah, tere maanaam daal koy xëñ loolu maanaam ci buntu boobu lay nekkee waaye du nekk rek ne. saa yu ko neexee rek maanaam bu alalam bu yoree alal rek borom kër gi daal di am maanaam regard droit de regard ci mbir mi du noonu tamit maanaam du ne saa yu jigéen ji amee alal rek borom këram moom moo naan ah waa saa yow yow keegam yaa ngi am lii daal léegi ci léegi partie bi nii maanaam man maa ci def lii dañ ciy def lii dañ ciy def lii déedéet maanaam moom alalam la moom moom mooy def lu ko neex ci alalam waaye nag dañ koy tënk ci su fekkente ne du yàqkat maanaam duy pasar pasaree dégg nga mu ne lool mu ne summa topp nag intalaxa mu dem huwa moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa bilal ak sayyidina bilal radiyallahu anhu ila baytihi jëm ci e, këram sallallahu alayhi wa alihi wa sallama xadis bi gisoon nañ ko xadis numéro 98 863 959 962 964 daañu ko gisaat 975 euh, gisoon nañ 975 daañu ko gisaat 979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 mu ne baabu maw'izatil imaam an-nisaa yawmal iid baabu buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci maw'izati waar bi nga xam ne moom la ñuy waar xupp bi nga xam ne moom lay xupp al imaam imaam bi an jigéen ñi yawmal iid bi sub iid maanaam bi sub iid ah, maanaam day baax tamit bu ñu waxtaanee ak góor ñi rawatina ci jamono yi nga xamante ne micro yi amul te nit ñi dañuy bëri bisub nga xamante ne waa dëkk bi yëpp daanaka ci benn place la ñuy jullee loolu moom moo tax maanaam mu nekk loo xamante ne comme ci biir baam xattaa ci jàkka yi duñ fa xaj moo tax dañuy ñëw maanaam ci jumaa yi nga xamante ne dañ naan jumaay sàngam déedéet dañuy génn ci parc bi mu nga xamante ne ñu baree baree bari ñoo fay nekk loolu bu fekkente ne jamono la yi nga xamante ne ay micro yooyu amu amutoon maanaam bu boobaa jigéen ñi dañuy soxla ku waxtaan ak ñoom spécialement waaye tamit bu fekkente ne tamit am na tamit maanaam wax ak gu wax ñëpp mu nekk message boo xam ne ñëpp lañ koy wax waaye tamit dinay baax léeg-léeg maanaam imam bi génn dem place bi nga xam ne fa la jigéen ñi nekk mu waxtaan ak ñoom ci mbir yi nga xamante ne ñoom spécialement ñoom la jagoo looloo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxtaanee ak góor ñi comme niñ ko gisee maanaam mu daal di dem waxtaan maanaam wax bi mu waxee xutba bu général nga xam ne ñëpp ko bokk muy góor mu jigéen ndax yeneen bi sallallahu alayhi bu daan wax itam maanaam daanaka ñëpp ko daan dégg loolu moom moo tax ci xajjatul wada wada mu daal di toog taxaw Euh, xutba ci lu tolloog foo xamante ne téeméeri junni nit nga fa te ñu ngi ko doon dégg maanaam te loolu dafa fekk ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni Seydina Jaabir wax radiyallahu anhu léeg-léeg bu daan xutba ci àjjuma léeg-léeg nit day def ca gannaaw gannaaw ca jumaa ja ca biti daanaka di dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax wax joo xamante ne da ngay gis maanaam da la nekk wax ca kaw la daan wax te loolu yonent bi noonu la meloon sallallahu alayhi wasallam ba nga xamante ne nit ki fu mu tollu daanaka da koy dégg. te ngir ne da daan yëkkati kàddoom maanaam doon woon waxee wax joo xam ne daanaka day day bere nga xam te ne daanaka ku ko jegewul sax ku ko jege sax du ko dégg loolu moom du sunna du dara moom loolu maanaam bu ko nit ki bindee bu yàlla bindee nit ki noona loolu xeetu bu wàññeeku la maanaam daa daa war a xam ne loolu du loo xamante ne day jàpp ne nii la war di waxee déedéet bu nit kuy jàngale di jottali maanaam dafa war a nekk koo xamante ne kàddoom da koy yëkkati waaye Euh, yàlla daf laa bindee sa kàddu suufe loolu xeetu wàññeeku la ci sa mbind comme nit ki nga xamante ne euh, dafa am beneen wàññeeku ci ci mbindam loolu rek la waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni mu daan waxee moom mooy su daan wax ñépp fa nit ña nekk dañ ko daan dégg te doonul woon soxla kenn di ko jottaleel sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom moo tax ñu nekkaan ci biir jumaa ji wala boog ñi nga xamante ne ñoom la daan xutbaal wala boog ci xajjatul wadaa ñooñu mu doon waxal maanaam ñoom ñu dégg ko ñoom ñëpp ñu déggandoo li nga xamante ne moom la doon wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidina Jaabir radiyallahu anhu bokk na ci li mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su daan xutba maanaam da nga daan sax yaakaar ne da maanaam ni muy waxe ni muy foore ak xaal bi mu ciy àndal da nga doon yaakaar ne sax daf leen di wax ne leen léegi tey dafa am ñoo xam ne dañuy attaquer ci gaa yi gaaw gaaw leen góorgóorlu leen maanaam na ngeen préparer wu leen def leen maanaam njaxlaf leen maanaam doonu woon wax wax joo xam ne day sedd ku kuy wax wax joo xamante ne dañuy yëg ne kii li muy wax daanaka soxlu ko bu baax wala boog wax ji monotone wala yu mel noonu déedéet moom daf daan wax ca kaw wax joo xamante ne ku ko dégg xam ne kii li muy wax ñor na ko moo tax mu melale ko comme koo xamante ne maanaam dafa yoon arméem di leen wax naan gaa yaa ngi ñuy song ci léegi gaa yi góorgóorlu leen maanaam loolu kooku ni muy waxe boo ak maanaam musiba ngi yegg si kooku ni muy waxe bokkut ak kuy wax wax joo xamante ne day mel ni dara xewul maanaam loolu euh, yenente bi kon noonu la daan waxe sallallahu alayhi wa sallam waaye ginnaaw loolu ànd ak loolu yëpp daf daan génn dem ci jigéen ñi dafa génn dem ci jigéen ñi wax ak ñoom ci mbir yoo xamante ne ñoom la jagoo comme ni nga xam ne noonu la ko gis woon ci hadith yi mooy ne daf ni leen yéen dama gis ne yéen a gën a bëri sawara te damaa seet dama gis ne ñu ne ko lu tax mu wax lu tax ne da ngeen di weddi da ngeen a bëri da ngeen a bëri laana maanaam rëbb maam da ngeen a bëri ay wax yoo xamante ne waxu rëbb la quoi ay sa bokkut ma laa ah, kii nangam maanaam xasaate ñaññaate maanaam yow da ngeen ko bëri loo leen koy def ah, borom tubay ji borom nag maanaam wax yoo xamante ne dafa bëri lool te loolu suma ah, ak bi ci des moom mooy ne doo doo di da da da da ngeen di weddi. maanaam te weddi boobu ngeen di weddi ñu ne ko ñun weddi wuñu yàlla mu ne ahan kay de weddi woo leen yàlla waaye da ngeen di wedd mooy takfurna al-ashira da ngeen di wedd dëkkaale gu rafet ndax seen borom kër mën na leen a dëkk ci di defal lu baax saa su ne bis boo xamante ne gis ngeen ci moom benn mbir boo xam ne neexu leen rek nga ne ko musuloo ma defal dara maanaam te loolu noonu moom moo leen di eh, moom loolu mu nekkoon lu pexe bi moo tax moom mu daal leen di digal li nga xamante ne moom mooy saraxe ak di bëri lu ñuy wax astaghfirullah maanaam te loolu kon moom bu boobaa dañuy daal di gis ne kon mbir la moo xamante ne jigéen ñi la gën a soxal ne tekkiwul ne loolu jikko la yoo xamante ne parce que ay jigéen lañ rek keni dañ leen maanaam keni buñ defee loolu dañ leen di yóbbu safara déedéet maanaam loolu góor gu mel noonu itam dañ day dem safara maanaam kon loolu mbir mi ajuwul ci ni góor la wala jigéen la mais jikko ji ci jëmmi boppam lay wax waaye nag dafa fekk ne jikko yi képp ku xool dina gis ne ci jigéen ñi la gën a bari ci góor ñi lii moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal leen di beral waxtaan woowu la qaala bilisnaari muttasil fi awal kitaabi ilayhi haddathana Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Nasr te moom moom moom mooy Abu Ibrahim al-Bukhari as-Saghdi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom imaam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom maanaam moom moom moo ko solool ay hadith ci waa ashaabu kutubu sitta imaam al-Bukhari rek moom moo. Euh, solo ci moom te léeg-léeg mu daal di koy askanale ki nga xamante ne moom mooy lu ci ëpp dafay wax Ishaq ibn Nasr lu ci bëree bëri maanaam bëriwut lu muy wax ne haddathana Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr lu ci ëpp ci la koy daal di dàkkantale mu ne qaala haddathana Abdurrazzaq te moom mooy al imam as-San'ani Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani muy dàqantalam nekk Abu Bakar rahimahullahu taala mooy borom musannaf bu siw bi moom mi ngi uh, gane adduna ña téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna ci weeru Shawwal ñaar ak fukk ak benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathanaa Ibnu Jurayj te moom imaam Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj rahimahullahu ta'ala Abul Walid wala boog Abu Khalid lañ koy wax ñu ngi génn àdduna téeméeri la tak ak juróom fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala axbarani Ataa mooy ibn Abi Rabaah subhaanallah euh, càllale gi bokk na ci càllale yu gën a mag yi maanaam surtout bu fekkente ne daf see teg Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu ñoom ñooy faral di ànd maanaam eh, ci la gi moom al imaam Abu Muhammad Ata ibn Abi Rabah al-Qurashi al-Fihri rahimahullahu ta'ala génn àdduna téeméer ak fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu an Jaabir ibn Abdullah te moom mooy al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu eh, sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Sayyidina Jaabir Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu muy sahaaba yenente sallallahu alayhi wa alihi mu nekk tamit ki nga xamante ne moom baayam moom mooy ah, abdu mooy Abdullah ibn ah, Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala mu bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi génn adduna ci Uhud Euh, gën euh, jamono ji yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am ca xare ba maanaam te ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam taggoon ko lool tagg baay bi euh, radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala mi ngi génn àdduna fukki at ak juróom benn ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ñaar juróom-ñaar fukki ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci muksiruna yi moom mi Euh, maam li euh, xadisam yi junni la ak juróom téeméer ak ñeent fukk ci ay xadis moom la amee imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci juróom fukki xadis ak juróom-ñett imaam al-Bukhari wéetoo ci ñaar fukki xadis ak juróom-benn imaam Muslim wéetoo ci téeméeri téeméeri ak ñaar fukk ak juróom-benn. Euh, moom kon euh, hadith bi kon dañuy gis ne càllale gi nga xamante ne moom la amee muy càllale maanaam euh, a as-San'ani daal di jëlee ci euh, Ibn Jurayj mu jëlee ci Ata ibn Abi Rabah maam ñaare day daan faral muy daan jëlee ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma waaye fii nag mi ngi ko jëlee ci Seydina Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu qaala neena naa ko yaqulu mu naan qaala an wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na yawmal korite maanaam maanaam dégg qaama taxaw na boo taxaw na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawmal fitr bisu korite fa salla mu daal di julli fa bada mu daal di tàmbalee bi salaati ci ci ci ci julli summa topp xataba mu daal di xutba fa lamma ba nga xamante ne faraga noppi na nazala mu daal di wàcc faata mu daal di dikkee ak nisaa jigéen ñi fa zakkarahunna mu daal di leen di fàttali wa huwa fekk moom yatawakka'u mi ngi su'unu ala yadi Bilaal ci loxol Seydina Bilaal radiyallahu anhu maanaam bi mu taxawee maanaam comme nii la nga xam ne day taxaw euh, loxo Seydina Bilaal la sukkand la sukkandikoo nii maanaam loolu moom mooy mu daal di ci su'unu radiyallahu sallallahu alayhi wasallam wa Bilaal Seydina Bilaal radiyallahu anhu baasitun muy aji tàllal sawbahu euh, euh, yërëm yulqi muy sànni Eh, maanaam mu mu mu muy sànni fii ci moom an-nisaa u jigéen ñi as-sadaqata saraxe qultu ma wax li ata li ata sayyidina ata ne ko zakata yawmil fitri ndax loolu sar eh, saraxe maanaam mooy zakatul fitri la maanaam moom mooy muurum koor xaala mu ne ko laa déedéet walakin waaye nag sadaqatan sarax la rek boo xam ne yeta saddaq na dañ ko doon saraxe xëy na izin jamono jooju mm-hmm. tulki nga xam ne daka daan sànni eh, mu maam dañ daan sànni fataxaha li nga xamante ne moom mooy seen takkaay way wayul xii na maanaam ñu ñu ñu ñu ñu ñu daan sànni rek nee na euh, qultu ma ne ko maanaam te lii li tax mu laaj ko ko ne ko ndax euh, ndax imam ibnu Jurayj rahimahullah moo laaj Ataa na Abi Rabah rahimahullah ne ko ndax saraxe muurum koor la ngir ne Ataa ibn Abi Rabah dafa am qawlun shadh wax ju beru ci masala muurum koor moom dafa jàpp ne mënef na ko joxe ci lépp loo xam ne dafa am valeur alal yu mel noonu comme ñi nga xamante ne maanaam moom mooy euh, lii mooy wax la joo xamante ne dafa beru loola tax al imam Ibn Jurayj ba ko xamee ci moom mu laaj ko masala boobu ni ko kon xanaa loolu muurum koor la maanaam ngir ne dafa jàpp ne xëy na imam Ibn imam Ata rahimahullah foofu la teg maanaam ci yu mel noonu la teg li nga xam ne moom mooy ak gis-gisam mu ne ko nag déedéet non du woon saraxe muurum koor maanaam ngir ne saraxe muurum koor ci ñam lañ koy génne kenn du ko génne ci ah, xaalis wala ci beneen xeetu alal mu ne qultu euh, nee na ma ne ko atar atura ndax déet na gis xaqan ci ci ci lu yey alal imaam ci kaw ci imaam bi euh, zalika loolu wa yuzakkiruhunna te ñu leen di maanaam ñu ñu leen di fàttali maanaam ndax maanaam daal war na jàpp nga ne war nañoo mën di de imaam bi war nañ mën di def euh, saa yu su xutba ba pare dem ci jigéen ñi di leen fàttali ak yu mel noonu ndax loolu gis nga ko kaala mu ne innahu waaw la xaqu lii lu yey la alayhim ci ñoom imaam yi maanaam wa maalahum waa ana lan moo leen tere allah yaf'alunahu ci ñu bañ koo def lan tax moo tere ñu bañ koo def maanaam moom mooy ne loolu kon buñ ko defut ñoom imaam yi mooy manqué nañ lenn ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu la ci jublu maanaam comme ni nga xamante ne xadis bi noonu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna muy xadis boo xamante ne nii ko sayyidina Jaabir nettale radiyallahu ta'ala noonu tamit la ko Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nettalee te noonu lañ ko gise woon ci ñoom ñaari tam ñu nettalee ndoo woon ko comme ni nga xamante ne euh, gisoon nañ ko hadith bi kon euh, imam al-Bukhari indi woon na ko neuf cent euh, cinquante-huit indi na ko neuf cent et un jeex na rob ñu dootuñu ko gisati insha allahu taala noppi nañ ci imam Muslim indi na ko ñaari yoon hadith numéro huit cent quatre-vingt-cinq imam Abu Dawud hadith numéro mille cent quarante et un Euh, imam euh, an-Nasa'i in na ko xadis numéro mille cinq cent soixante-deux mille cinq cent soixante-quinze imam Ibn Maaja in na ko xadis numéro deux ibn Hanbal moom euh, indi indi na ko juróom ñetti yoon kon ne gis na waa saabu kutubu sitta indi nañ ko ñoom ñëpp bam des imam at-Tirmidhi rahimallahu al muy daal di indi waat daanaka ci jëm maanaam jëmmi xadis boobu waaye bi fa mu di ko indi ci xadis Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala wala boog mu indi uh, mu ne qaala bil isnaad al muttasili fi awwal kitaab la haddathana Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr gis nañ ko léegi mu ne qaala haddathana Abdurrazzaq gis nañ ko léegi mu ne as-San'aani mu ne qaala ibn Jurayj gis nañ ko léegi mu Abdullah Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj mu ne wa axbarani te uh, xabaare nama al-Hasan ibn Muslim uh, te mu al-Makki rahimahullahu Euh, ta'ala euh, mu ne an Taawus mu jël ko ci Taawus al ibn Kaysaan di taalibu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Abu Abdurrahman al-Yamani al-Himyari génn àdduna téeméer ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma li nga xamante ne xadis euh, bi xadis euh, sayyidina euh, kon Jaabir na Abdullah bi radiyallahu anhu maanaam lu gis ne moom ak xadis bi ñoo bokk càllale daanaka maanaam moo xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñoo bokk càllale maanaam lool moom mooy ne Ibnu Jurayj ji kon moom dafa solo xadis bi ci ñaari càllale dafa solowee ci Ata ibn Abi Rabah naka noonu noonu la solowee ci al-Hasan ibn Muslim moom mu soloo ci Tawus moom mu soloo ci Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wala radiyallahu anhu qaala mu ne shahidtu fekke na al-fitra uh, koor korite ma annabi ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr ak Sayyidina Abu wa Umar ak wa Usman ak Sayyidina Usman radiyallahu anhum ñoom ñëpp yu salluunahaa dañ ko daan julli julli korite goo qablal xutbati lu jiitu ñuy xutba summa topp nag yaxtubu mu daal di xutba baadu ginnaw ga xaraja génn na nag annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ka annii waaye mi ngi mel ni man nii anzuru maa ngi xool ilayhi jëm ci moom maanaam nii maa ngi fàttaliku mbir mi ba mu mel ne maa ngi jàkkaarloog moom nii xëy na jamono ji nga xamante ne yu jallisu euh, mi ngi euh, jotaayo mi ngi jotaayo mi ngi jotaayo bi yadihi ci loxoom summa topp aqbala euh, mu daal di leen di maanaam mu jàkkaarloog ñoom yasuhum euh, mu euh, taral ci ñoom xutba gi maanaam di di daal di leen di xirtal ci lu baax hatta mbéta jaa ci la dikkee an nisaa jigéen gi maahu ànd ak moom Bilaal sayyidina Bilaal radiyallahu ta'ala maanaam ci bi muy xutba euh, dafa xutba xirtal nit ñi ci lu baax daal di tar ci li nga xamante ne noonu la meloon na maanaam daal di xaajale ñi nga xamante ne maanaam xaajale xutba gi xaajale wax ak góor ñi mais tam bi mu wax ak ñoom mu wax ak ñoom tam wax joo xamante ne tamit ginnaaw gi mu dem wax ak jigéen ñi maanaam te bi muy wax wax na ak góor ñi comme ni ñu ko waxee woon jigéen ñi ñoo ñu ngi doon dégg waaye ba mu noppee ci loolu dafa ñëw nag wax ak jigéen ñi mu ne maaw ànd ak nag moom Bilaal mu ne fa qaala mu daal di wax yaa ayyuhan nabiyyu ey yow eh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam maam dafa tari aaya bi nga xamante ne moom la a ah, moo nekk ci sóoratul Mumtahana maanaam ya ayyuhan nabiyyu idha jaa'aka al-mu'minatu yubayyi'naka al aaya aaya boobu maanaam yaa ayyuhan nabiyyu yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam idha jaa'aka su la dikkee al-mu'minatu way gëm yu jigéen ñi yubayyi'naka ñu jaayanteeg yow ala an la yushrikna ci ñu ne duñu bokkaale billahi ci buur yàlla shay'an dara wala na te duñu sàcc wala yazina duñu jaaloo wala yaqtulna te duñu rey awlaadaw na seen doom li wala yatina te duñu dikkee bi bur bi buhtaanin ci ak ay ay ay sos ay duur yoo xamante ne yaftarinahu ñoo koy sos bayna aydihinna ci seen diggante seen loxo yi wa arjulihinna ak seen tànk yi wala ya'sinaka te duñu la mooy fi ma'ruf ci njëkk fa na jaayante ak ñoom maanaam jikko yi yëpp bu taxawee jigéen ñi ñëw na ñun de fas nañ yéene doxal lii yow Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñu ngi nii taxaw nañ sa kanam te lii dinañ ko doxal rek jaayante ak ñoom fa bàyyi'uhunna wastaghfir te na nga sàkku njéggal lahunna ñeel leen Allah bur yàlla inna allah naka bur yàlla xafuuru ko yaatu njéggal la raximu ko yaatu yërmande la maanaam loolu mu ne summa qaala topp nag mu daal di wax xii na jamono xam ne faraxa noppi na min ha ca aaya ba daal ne na ndax yéen ñii alayya ala ala ala zalika ala zalika yéen a ngi ci kaw loolu daal ni jigéen ñi est yéen a ngi ci kaw loolu qaalat mu daal di wax imra'atun ab jigéen wahidatun benn rek min hunna ci ñoom lam yu jibhu te tontu ko xayruha kudul kooku ne ko naam waaw waaye nag laa yadri nee na xamul xasanun xasan euh, maanaam moom mooy xasan ibn muslim alxasan ibn muslim bi mu ne xamul man man hiya ana jigéen jooju euh, kan la euh, léegi kooku nag maanaam moxte xasan moom mooy ki nga xam ne moom moo solo xadis bi ci Taawus maanaam mooy jamono jooju xamutoon euh, kan kan kan kan la ci euh, jigéen jooju noonu ba mu ko waxee euh, naka noonu tamit kom ni nga xamante ne moom lañu maanaam jigéen la joo xamante ne xëy na xamuñu kan xamuñu kan la am na nag ñuy wax ne Asma bintu Yazid la maanaam Asma bintu Yazid ibn Sakan la moom la ñuy wax ne moom la ndax ndax moom la ci beneen càll xadiis boo xamante ne neen moom lañ gisoon bi mu jugee wax maanaam ci lañ gis lex yi daa di maanaam yi dafa mel lu rose maanaam lu lu lu rose mooy ci beneen xadis boo xam ne yenn bi dafa ko wax sallallahu mu daa di jóg wax tontu la maanaam moom ñu ne moom la amaan na moom la amaan na tamit du moom waaye daal dem moom xasan moom nee a xamut kan la mu ne qaala mu daa di wax na fa tasaddaq na Euh, kaala mu ne fatasak nam naan dak kon nag dee leen saraxe maanaam kon lii tamit day tegtale ne euh, jigéen ñi maanaam imam bi wala boog boro nit maanaam mën a mën a ñuy wax ak jigéen ñi jigéen ñiy tontu maanaam lool lii da koy tegtale beneen bi ci des tamit moom mooy xattaa ci biir jàkka wala ci biir jumaa maanaam ak ci biir julleekaay ngir ne fii yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw waxtaana wax ñoom jigéen ñi kenn ci ñoom daal di jóg taxaw tontu ko dégg nga mu ne fa bas mu fa basata ci la mu ne fa tasaddaq na mu digal leen sarax na mu ne leen saraxe leen kon dañuy gis ne yëpp moo tax imaam al-Bukhari indi xadis bi fa basata mu daal di tàllal Bilaal sayyidina Bilaal radiyallahu anhu sawbahu yéram summa topp qaala mu ne halumma ñëw leen lu eh, lakun na ñeel na leen fi fidaa'un ak njot abi eh, eh, abi maanaam mooy sama baay wa ummi ak sama ndey maanaam loolu waxin la maanaam mooy ñëw leen njariñ bu rëy ni nii moom Seydina Bilaal radiyallahu anhu moo ko wax ne leen ah ñëw leen tàll ah saraxe leen maanaam voilà fa yulqii na ñuy sànni al al al fataxa maanaam li nga xamante ne moom mooy eh, jaaro yi nga xam ne mooy jaaro yi nopp yi wal xawaatima ak jaaro yi loxo yi maanaam fii saw bi Bilaal ñu koy wala boog caq yi ah, jaaro yi loxo yi fii saw bi Bilaal ci yére yi Seydina Bilaal bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaala Abdurrazzaq ah, hmm? wala mooy as-San'aani mu ne al-fatahu maanaam mooy e, fatahu mu ne al-xawaatimu maanaam ay jaaro la al-izaam yu màgg kaanat nekkoon na fil jaahiliyyati ci jaahiliyya maanaam xeer yi xew wala maanaam loolu e, mu ne kon moom moom noonu firi maanaam ne mooy ay xeeti jaaro la yu mag yoo xamante ne ci jaahiliyya ñoom dañ ko daan yore maanaam kon loolu e, xadis bi ala kulli xaalin day tegtale lan ne saraxe gi. dafa nekk loo xamante ne lu nu yoonal la daka noonu tamit day tegtale mi nga xamante ne maanaam ah, moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam noonu di doon xutbaale jigéen ñi te day tegtale tamit ne maanaam lii tamit day tegtale beneen mbir day tegtale ne ah, yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci wax ji waxu leen rek ne leen yéen jigéen ñi gis naa ni yéen a gën a bari sawar et ainsi de suite maanaam ak tamit ne da ngeen a wa euh, maanaam ak tamit euh, seen di wax tamit te ndax ngir ni gis nañ ni wax na ci ne da ngeen a wàññeeku diine seen diine dafa wàññeeku naka noonu seen ay seenum xel maanaam loolu tamit euh, gisoon nañ ko ci kitaabul mi lool tamit gisoon nañ ko wax na le wax na le lool bokk na ci li mu leen wax tamit mooy aaya bii nii ba bari ni leen ndax yéen ci loolu ngeen nekk maanaam kon am na mbir yu bari yoo xamante ne maanaam daf ko wax ak jigéen ñi ngir ne ñoom mbir mi gën a concerné loolu tamit wax na ko ba mu jaayante ak ñoom ñi radiyallahu ta'ala anhunna euh, kon euh, hadith bi euh, gisoon nañu ko léegi ci biñ ñu gisee ci neuf ak neuf cent soixante dix wallahu ta'ala a'lam mu ne baabun bunte ngi ni isa bu fekkente ne lam yakun nekkul laxaa ñeel ko moom jigéen di jilbaabun jilbaab fil iid ci bisub iid maanaam moom mooy su fekkente ne yére bi nga xamante ne moom la amee maanaam mooy yére yére yére boo xamante ne dafay jot maanaam boobaa naka lay def Euh, ci bisub eet bii tamit gisoon nañ ko xadis xadis euh, bi nga xamante ne moom la ak buntu bu mel nii gisoon nañ ko ci kitaabul salaa ah waaw kay ah ah xayda kitaabul xayda waaw non waxuma xadis waaw xadis bii di ñëw waaw dëgg la waaw dañu bokk yére bi waaw loolu la ma ngoog waaw gisoon nañ ko waa kay mu ne qaala bis ne anu tasir yool kitaab la haddathana abu ma'mar te moom mooy al imam abdullah ibn amr ibn abu hajjaj al basri rahimahullahu ta'ala mooy al hafiz al minqari ah, génn àdduna ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mooy imam al bukhari ak imam abu dawud ñoom ñoom ñoo ko ñoo solo ci moom ay hadith imam Muslim imam Tirmidhi ak imam An-Nasa'i soloon nañ ko xadis kon dañ gis ne ashaabu kutubu sitta ñoom soloon nañ xadis moom def imam Ibn Maaja rahmatullahi al jami' mu ne qaala haddathana Abdul Waaris moom itti imam waa Basra la muy Abu Ubayda Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi moom mi ngi gane adduna téeméeri at ak juróom ginnaaw gàd téeméeri at ak juróom benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mi ngi génn adduna téeméer ak juróom ñetti fukk ginnaaw gàddaay ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Ayyub te moom mooy al imaam ci waa Basra rahimahullahu ta'ala gane adduna juróom benn fukki at ak juróom ñett génn adduna téeméeri at ak ak benn ginnaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ko xamee woon tamit ay hadith am nekk ci kutubu sitta mu ne an Hafsa bintu Sirin moom mooy euh, mbo maanaam jigéenu Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala mooy Hafsa bintu Sirin ummul Huzayl al ansariya borom xam fiqh bu mag boobu rahmatullahi alayha génn àdduna ci euh, ginnaaw téeméeri at maanaam tuuti ginnaaw téeméeri at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaalat mu ne kunna ñun nekkoon nañu nam na daan tere jawaariyanaa suñu xale yu jigéen ñi an yaxrujna ci ñuy génn yawmal iid bisub iid fa jaar ci la dikkee rek imra'atun ab jigéen euh, fa nazalat mu daal di wàcce maanaam qasra euh, ci euh, qasra bani xalaf maanaam ci kii palewu banu xalaf yi maanaam yére mu yu banu xalaf yi faataytuhaa nee na ma dikkee ko fa xaddasat mu daal di nettali am na ne zawja uxtihaa maanaam soxna yi Eh, maanaam wala boog boroom këru boroom këru eh, sëram maanaam jigéenam maanaam mbokkam bu jigéen gaza xeex na ma nabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam sintay asharata fukki xeex ak ñaar gazwatan ci ay xeex eh, Euh, léegi euh, ba ko ba mu ko waxee maanaam moom mu ne ko mu ne mu ne fa kaanat mu nekkoon nag uxtuha mbokkam boobu muy sëram maaxoo àndoon ak moom fii sittim ci juróom benn gazawaat ci ay gazwa te moom mooy sayyidat ummu Atiya radiyallahu anha gisoon nañ ko tamit ne moom mii lañ doon wax fa qaalat mu ne ko fakkun naa ñu nekkoon na na naqumu doon taxawee alal marda ci feebar ñi way feebari maanaam kon loolu day wane ne jigéen ñi mën na noo bokk ci xare yi waaye du ñu dem di ci ci di di dóorante jaas yi di dóorante pistolet ak di si eh, fekk di champ de yi déedéet maanaam dañuy bokk rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, toppatoo ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi feebar wala ci toog yi wala yu mel noonu maanaam ñoom loolu lañ daan def wanu daawi te daan nañu faj alkalma li nga xamante ne moom mooy góom yi fa qaalat mu ne ko ya rasulallah moom jigéen jooj ne ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam a ala ndax dana war ci kaw ihdaana kenn ci ñun ba sun benn weñ so maanaam ndax musiba ba ndax dara lu lu aay am na isaal bu fekkete lam yakun nekkul laxa ñeel ko jilbaabun ab maanaam yëre bu mat am ne laa tax taxruja bu mu génn fa qaala mu ne ko li tal li tulbis haa maanaam na ko solo saahibatu haa ah, mbokkam min jilbaabihaa ci yére mi maanaam yére bu mat maanaam yére bu jot jilbaab mooy yére boo xam te ne day day wàcc bu jot comme ñoom yére yiñ sol ni nga xam ne day wàcc jot euh, loolu nag euh, li muy tekki maanaam moom mooy moom bu amee beneen yëre mu àll ko maanaam mu mu loolu lay tekki ah <laughs> euh, dégg nga fal yashad ne ñoom nag bu ko defee jigéen ñi ne ñu fekkee xayral alxayra yiw maanaam kon parce que daf caa amoon jigéen ñoo xamante ne wala ba comme góor ñi tamit ñoo xamante ne amuñu woon ay yëre yu jot xamoon nañ dañ daan nit koo xamante ne benn lambaay rek la daan sol moom rek la amoon maanaam yére yi maanaam yére yi dundam yëpp maanaam en même benn yére rek lay amandoo maanaam benn yére boo xamante ne benn lambaay rek lay doon maanaam boo xamante ne moom buñ daan dañ ko daan ba ngir buñ daan julli comme dañ daan sëgg ko si géej dañ ko daan takk ci ci seen doq yi comme niñ ko gisee woon loolu daf cee bari woon ci ñoom ñun nag loolu moom maanaam bokk na ci li ñu gën a sori. ci ay mbir euh, ñun lu néew lu waay néewle néewle néewle dana am ñetti yére maanaam lu mu néewle néewle yére am na ñoo xam ne sax ay bataan dana am bataan waaw te euh, dégg nga waaye ñoom noonu la daan demee léegi nag jigéen mu ne ñun suñu jigéen ñi xale yu jigéen ñi dañ leen daan tere ñuy ñëw ci ci jàkka ji ci julli ayit gi parce que mooy yére yi léegi laaj gi moom mooy ndax daan danañ am ay yére mat mu ne nag loolu su amee mu ne ah, kon nag na ko ko na ko mbokkam solal yëre mu ne nag no yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne kon nag fal yashhad na bu ko defee ñoom nañu teewe alxayra yiw bi wa da'watal mu'minina ak ñaanu woy gëm ñi bu ko defee yiw yi comme jullit ñi dañuy daje dajaloo xew-xew bu mag la maanaam ñoom nañ ñëw bokk ci loolu tamit day tegtale xew-xew yi nga xam ne mooy xew-xewu diine yi maanaam jigéen ñi tamit ñëw fekk ci bokk ci daf cee baax mm-hmm. waaye nag bu ñu góor ñi itam maanaam Euh, góor ñi jigéen ñi nga xamante ne amul genn limitation loolu kenn ku nekk déedéet li nga xamante ne mu mooy li gën moom mooy ñu sorele leen maanaam góor ñi nekk ci kanam jigéen ñi nekk ca gannaaw bu fekkente ne loolu mënta nekk góor ñi nekk ci genn wàll gi carrément jigéen ñi nekk ci geneen wàll gi carrément dégg nga mu ne xaalat mu daal wax Hafsa euh, maanaam bintu Sirin maanaam fa lamma ba nga xam ne mat ci la ñëwee Ummu Atiyya radiyallahu anha voilà maanaam ah, kon mbokk maanaam que la doon Ummu Atiya kii mooy Atiya hmm. radiyallahu anha nee na kad eh, nee na ba mu ñëwee Ummu Atiya radiyallahu ta'ala anha gisoon nañ ko mooy sayyidatuna Ummu Atiya al dañ ko wax xaqa Nusayba radiyallahu ta'ala anha eh, bokk ci fuqaha yi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u jigi eh, sahaaba radiyallahu waaye amaan na Atiya moom moo ñëwaat tam ba tey laaj wax wax ji ngir Ummu Atiyya radiyallahu anha dafa bokkoon ci jigéen ñi nga xamante ne jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dafa am yu bari yu mu ràññeeko te bokk na ci mooy da daan fekkee xare yi nga xamante ne moom moo daan am loolu moom moo tax borom xam-xam rahmatullah ñu ne am ñu ñu bari ci ñoom ñu ne Ummu Atiyya ci boppam radiyallahu anha moom ci boppam moo moom moom moo fekkee bi maanaam moom mooy mbokk mi ndax maanaam jigéen jamu taseel ne sërëm moom la maanaam ji sœur boobu mooy Ummu Atiyya radiyallahu anha moom moo ñëw voilà maanaam jigéen ji ji mu ji doon wax ak sayyidat Hafsa radiyallahu anha bokkute sœuram sœuram mooy Ummu Atiyya voilà radiyallahu naam radiyallahu ta'ala anha comme ko gisee mu bokk ci ñu ëpp li solo xadis ci maanaam ci jigéen ñi maanaam ngir ne solo na ñeen fukki xadis ci ay eh, ci jigéen imam al-Bukhari ak imam Muslim ci juróom benn imam al-Bukhari wéetoo ci benn xadis imam beneen xadis maanaam Euh, moom dund na ba ci juróom-ñaar fukki at ginnaaw ga dayante bi sallallahu alayhi wasallam nee na at ba mu ñëwee nag maanaam mooy sœuru nda euh, ki nga xam ne moom la doon wax nee na atay tuxaa ma daal di koy dikkee fasa al tuxaa na ma daal di koy ne ko asameeti ndax dégg nga fii kaza wa ci nangam ak nangam maanaam mooy wax ji nga xamante ne moom la moom la wax léegi xaalaat mu ne ko naam waaw bi abi euh, maanaam jëndee naa sama bàyyi li nga xam ne moom lay wax ni maanaam xool lool xeetu waxin la comme ni wolof yi naan ak ma ñàkk sama kom comme niñ koy waxee noonu rek maanaam maanaam mais ñoom doonul lekk loo xamante ne dañ koy wax euh, euh, systématiquement maanaam dañ koy wax bu ñu bëggee wax loo xamante ne lu am solo la surtout lu jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala mu ne ndax yenente bi dane sallallahu alayhi wa sallam li yaxruja li yaxruji na génn al awaatiq ñi nga xam ne ñoom ñooy gor yi jigéen ñi mag ñoom zawaatul xuduri ak tamit ñi nga xamante ne Ah, maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroomuk maanaam mooy boroomuk ruq yi maanaam jigéen ñi nga xam ñooy nekk ci ruq yi aw qaala wala boog yeneen bi dane salaasam al awaatiqu góor yi maanaam jigéen ñu mag ñi wa zawaatul xuduri ak jànk yi nga xamante ne ñooy boroom ruq yi shakka ki sikki sàkk nag ci mbir bi ayub mooy al mooy ayub ibn abi tamimata as-saxtiyaani rahmatullahi alayhi mu ne wal xëyyadu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi nga xam ne dañuy gis mbërëg ñoom it nañ génn julli gi wa ya'tazilu waaye nag na beru al xëyyadu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi gis mbërëg al musalla jullikaay ba maanaam buñ demee ba julli war a jot nag ñoom nañu bere wal yashad na waaye nag nañu fekkee alxayra yiw wi maanaam nañ fekkee kon jotaay bi wa daawatal mu'miniina ak ñaan ñi nga xam ne moom la julli ñi di gëm ñi di ñaan qaalat nee na man moo wax ne maanaam mooy seen Hafsa Hafsatu bintu Sirin radiyallahu anha nee na fa qultu mu wax ñeel ko ne ko alxuyabu jigéen ñi gis mbërëg qaalat mu ne ko naam waaw alaysat xaaidu xanaa du jigéen ji mbërëg moom tashhadu dana fekke arafatin arafa maanaam bu ñuy mag aji Makka bu ñu demee arafa xanaa du ko fekke wa tashhadu te dana fekke kaza nangam wa tashhadu dana fekke kaza nangam maanaam mooy mbir xew-xew yi diine yi yëpp da koy fekke kon kay ñoom mën nañ ñëw ci tabaski gi ak korite gi fekkee li nga xamante ne moom mooy mbir mi maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee loolu léegi loolu day tegtale ni jigéen ñi mën nañoo fekkee li nga xamante ne moom mooy jotaayu diine yi ak jotaayu yiw yi hadith bi gisoon nañ ko hadith 324 351 971 974 daañu ko gisaat benn yoon ci téere bi muy 981. wa kallama zakarat an-nabi nabiyya sallallahu wa wax nga dëgg ndax qaalat daf ne ko waaw naam waaw waaw wax nga dëgg loolu tëb nañ ko ndax dafa ne wax kallama ak néew naa ba ko waxee ne ko ndax dégg nga nangam mu ne ko waaw giñ naa ko ci maanaam maanaam jëndee naa sama baay lii ma nar a wax wa kallama te néewaan na loo xam ne zakarat dana tudd annabi maanaam moom dana tudd maanaam mooy sayyidat Ummu Atiyya radiyallahu anha annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam illaa lu dul xaalat danaan bi ab yi jëndee naa ko sama baay maanaam jëndee naa yenente bi sama baay sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu wax léegi léegi rek loolu la xaala ci la waxee nag la yaxraju na génn al awaatiqu zawaatul xuduri aw qaala al awaatiqu wa zawaatul xuduri maanaam ba xadis ba jeex comme niñ ko gisee gisoon nañu suñu xadis bi euh, gisoon nañ ko xadis numéro 324 359 959 954 ci téere bi daal di gisaat 981 ginnaaw ga daan ci gis mille six cent cinquante deux maanaam neuf cent quatre-vingt-un mooy xadis bi ci tegu insha allahu taala kon euh, xadis bi euh, day tegtal li nga xam ne moom mooy maanaam boobu wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil